ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim summa atba'a sababa kon ñu ngi ci laayab juróom-ñett fukk bi ak juróom-ñeent ba gi ci nettalib góor googale doon wër rekk muy seydinaa wa mawlaana Dul Qarnayni radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne summa ginnaaw ko bam jógee ca ña nga ne nii fala jant ba doon fenkee léegi nag doon so doon doon doon léegi nag kon ma ginnaaw gi at ba mu topp sababa yoon yoo yële borom bi defal ko mu daldi ciy topp de xatta ba ni nga xamante ne nii ida balaga lay jote matla shams fa nga xamante ne fa la jant ba di sowe di di di di di di fenk di génne wajadaha mu nga fekk jant ba tatlon mu ngay fenk ala qawmin ci ay nit ñoo xamante ne nii lam na lahum min duniha sitra ñoom borom bi nee na man de defaluma leen moom seen digganteeg jant bi amul benn kiiraay amul benn montagne wala benn tun benn dun wala dara loo xam ne lu dox seen digganteeg ñoom de loolu benn wax la am ci boroom xam-xam yi ne lam naj'al lahum min duniha ñu ne loolu li muy tekki mooy ñoom doonu ñoon ñoo xamante ne nii ñu doon sol mbubb la foofale mooy ne daanaka uryaana moom lañ doon nekk mooy daanaka ay nit lañ yoo xam ne doonuñu woon suturlu de wallahu taala alam mu ne kadhalika naka noone waqat dëgg-dëgg axat naa ñun boroom bi tabaraka wa taala ñoo peegoon de bima ladayhi la nekk fa moom moom seydina Dul Qarnayni moomale radiyallahu anhu la nekkoon ca moom ca ay ay ay ay soldat ña doon àndaan moom ndax doonu loon génn moom kese buur la woon bu doon génn ay armée yu mag la doon génn ànd ak moom léegi nag suñu woroom ne ñamu àndaloon ak la ne fa moom lépp ca wàllu xam-xam ak li wàllu kàttan ci biteeg lépp ci biir ñun ñoo ko peeg xubraa ci ay xabaar de mooy dara daal lu ñu doon rëcc de summa mu ne ginnaaw gi ñetteela ngoog at ba mu topp ba léegi sababa yoon yoo yële mu topp ko ba léegi wàccul li nga xam ne mooy programme am bi ko borom bi tabaraka wa taala tëralal de hatta ba ni nga xamante ne nii ida balaga lay jote bayna saddayn diggante ñaari moon ñaari ñaari barrage ya ñaaru barrière ya muy ay barrage ñaari barrage la wajada min dunihima mu nga fekk ca la nga xam ne ca seen suuf mooy foofale diggante ñaari foofale ca diggante ñaari barrière yooyale xawman ay nit ñoo xamante ne nii laa yakaaduna yafqahuna qawla mooy ñoom daanaka mooy ci kanamu kii min duuni ma mooy ci kanamu ñaari barrières yi ñaari barrière la muy sadday ni yoo yële mu nga fekk min duuni seen suuf mooy ca seen kanam ñoom ñaar xawma ay nit ñoo xamante ne nii laa yakaaduna ñoom sax xamuñu xawuñu noona man yafqahuna di man di dégg tey comprendre qawla mooy ay nit lañ yoo xamante ne nii daanaka ñoom daanaka moom mooy communication communiquer ak lu jafe la te ñoom sax seen biir doon na jafe lool ñuy communiquer ne kon nag mbir maa ngi noonu la ne mooy di xam li Seydina Dul Qarnayni mii di wax. ak ñoom ak jafe woon mooy ñoom daanaka ñoom ñeneen ñu dul ñooñu rek mooy du xam nooy communiquer ñoom te du ñu comprendre de waalu léegi nag ba mu ñëwee ñoom ñu ne ko comme que moo leen jiite te borom bee ko jàppandal ci suuf si ñu ne ko yaa Dal Qarnayni e yow Dal nii mii nekk ki nga xamante ne yaay jiit bi de inna ya juuja ñum lay yëgal nag problème mu dëkk bi fii dafa am ay problème yu rëy yoo xam ne moom la ñuy jànkoonteel moo taxit ay population ay askan gis ne seenum réew te am na ay problème ñu ñëw tiis ko waa ki nga xam ne moo yor nguur gi loolu moom lu jaadu la te fii xar Sayyidina ni xaarul sax gars yi di def ay délégation de radiyallahu anhu ñëw ngir wax ko ko déedéet dalee na fekk si bi mu ñëwee ci boppam gars yi ne ko nag suñuy problème a ngi nii de xaaloo kon ñu ne ko ak neexoon waaye suñu nguur yi mooy booy gis lii di xool di comparer ñun li ñuy dundee da nga naan mais xanaa lii alquran di wax waaye bu dul woon alquran ko wax da naan mais est-ce que nit woon nañu billaahi wa tallaahi existé woon nañu de mooy ne ndax lan njub ak nëngate dañoo wute rek te gis ku jub boo tàmmul a gis ku jub wallaahi bés boo ko gisee da nga yéemu ko waa da nga naan mais lii nan la mën a nekkee xam nga lii lii muy wax nii da nga naan yow képp bu ñu xalaatoon na ñun suñu njiit yi te bu fi kenn naan waa waa parti politique sàngam ma ne ba ñu amee li ñu naan ab ab pseudo indépendance ba léegi suñu indépendance su njallaxaan yee nga xam ne du tus du mooy tey lañ gën a nekk ay jàmm kon nag mbir mi mooy bañ ko amee ba léegi ana kan ku fi jiite ku fi doxal lii amul amul kon nag bu fi nekk naan ay président diw ak président diw déedéet ak yow ci sa bopp sax bu dee chef de famille nga yow sa famille na nga ko jiitee daa baax kër bu nekk rek na nga seet yow chef de quartier nga waaye maire nga wala it conseiller nga loo ko nekk rek la nga yor yaa ngi fay nekk di saboter di yàq loolu nag ak a wuute ak li nga xamante ne nii ak moom njiitu léegi li ñuy doxal tañu xam leen ak lii Seydina Dul Qarnayni radiyallahu taala anhu doon doxal de kon nag nee na gaa yi ne ko nag yaa Dul Qarnayni eh yow Dul Qarnayni inna Yaajuuj yëgal ne waa ji gis nga gaa yi nga xam ne ñoom lañ naan Yaajuuj wa Maajuuj ak ak ak juuj ñoom de moom waxoon nañ la ci français ñoom lañ naan waa Gog et Magog mooy waa Gog ak Magog. gaa yooyu mufsiduuna ay yàqkat lañ defil ardi ci suuf si fa hal naj'al laka xaraja ñu ne est-ce que duñ la defal loo xamante ne ñun dañuy cotiser suñu biir jël ci suñu alal yi daal di cotiser daal di la koy jox nag ci kaw lan ngir nga dem ak moom nga déedéet ala an taj'ala ngir ci kaw bu ñu dajalee ñun suñu am am suñu kattan li nga xam ne moom lañ mën a dajale ci suñu gafaka daal ba dajale ko daal di koy cotiser ngir ñu participer ñooy woon nag joor jox la ko ala an taj'ala ngir nga def baynana suñu diggante wa baynahum ak ñoo yaaju waa yaajuuj ak waa maajuuj ñi nga def suñu digganteek ñoom sadda ab barrière boo xamante ne mooy tax seen mbonte gi ñu fi nekk ak yàq gi ñu fi nekk du ak si ci ñun de duñu ñëw si ñun duñu yàqal ak ni nga xam ne noon lañ fi nekkee léegi nag xaala biñ ko xam ne moom lañ wax loolu xaala mu wax leen moom Zul Qarnayni radiyallahu anhuma makkanni fihi rabbi xayr comme que mu ngi ñëw ànd ak soldat yu rëy yoo xamante bu ñuy ñëw matériel xamante nii mooy mooy li nga xamante ne rawatina arme yi mooy bu dee ko tex alal ak loolu moom yor na alal te yor na ay nit waaye nag mu ne leen xaala mu ne leen ma makkanni fihi rabbi xayr li nga xam ne moom la ma sama borom jàppandal te waxoon na ca kaw ba muy tàmbale ne man naa makkanna makkanna lahu fil ard ñun ñoo ko jàppandal ci kaw suuf lépp loo xam ne lu tax yor suuf si fii nekk fi dox feral fi justice di jàppandi boroom bi def ko ko jàppandal yombalal ko ko ne mu ne nag kon nag li ma sama borom dàggatal te jàppandal ma ko de xayrun moo gën li ngeen may job proposé waaye nag fa an yi noonii waaye nag dinaa leen sant dara mooy nag léegi nag jàppale leen ma bi quwwatin ci doole ajaal mooy seen alal ji ngeen may jox soxlawu ma ko ndax alal yor naa ko ngir defar barrage bi waaye nag mbir mi mooy il faut yéen ngeen impliqué wu ay waay dimbali leen ma waay soyez avec moi ñu songandoo liggéey bi quwwatin ci doole mooy bu ngeen toog fële dañu xool ñuy liggéey ñëw leen ngeen participer ak lépp loo xamante ne nii moom laa leen di diggal di leen ko sant ngir ngeen man cee jàpp ci li nga xam ne mooy ndi ndax barrière barrage bi ñu bëgg a def daal di sotti na ngeen ma ci jàppale mu ko defee di ajal dinaa def bay na baynakum seen diggante wa baynahum ak diggante waa yaa juuj ak ma juuj ñële radma la nga xamante ne nii mooy ab barrière bu dëgër barrage bu dëgër dinaa ko fa def boo xamante ne nii nan lay demee nag lool dina ko wax mu ne aatu ni bi nga xamante ne nii nag ci lañ ko jox nag mbir yi nag ñu war a tàmbali liggéey bi mooy nag gaa yi ñëw nag ngir war a jàpp nag ci li nga xamante ni mooy liggéey bi waxoon na leen nag ngeen jàppale ma ci doole ak lépp lu ma leen digal rek ne leen jox leen ma ko dama koo soxla ngir defar barrière bi bu leen gàttañ ñu de mu ne leen nag kon nag ay wa ñu jëm ci liggéey bi aatu aatuuni jox leen ma zubaral xadiidi li nga xamante ne nii mooy ay dogi feer mooy nag baaraal bii weñ laa ko bëgg a defare nga xam ne ñoom duñu ko mën a bëtt après xattaa ba ni nga xamante ne nii kon dogi feer yoolelé yi xatta ida saawa ba ni nga xam ne ci lay yemalee mbir yi nag bay na sadafay nii diggante ñaari montagne yi mooy barrière yoo yële nga xam ne mooy xam nga waxoon na dafa nekk mooy bay na ñoom dañoo newoon fan mooy Yaajuuj ak Maajuuj gaa yoo yële dafa defoon ida balaxa bay na sadday ni mooy diggante ñaari mooy ca diggante ñaari barrière yoo yële barrière barrage yoo yële léegi nag mu ne nag kon nag ba nga xam ne mbir yi ca la ko yemale bay na sadafay ni diggante ñaari barrière yoo xaala nag mooy ba mu defaree mbir mi tabax mbir mi ba mu kii nag mu ne xaalu mu ne leen unfuxu ay wa ëf ci safara si na tàkk hatta ida ja'alahu naara mooy dogi safara yooyu ñu ko jox am na ñu ne ci cuivre la woon am ñu ne déedéet fer la fer la am ñu ne ci wàllu përëm la ak yu mel noonu le wallahu ta'ala alam en tout cas daal ci xee ci fer yi mu daal di koy xóoyal ba ni nga xam ne baax na nag hatta iza ja'alahu naara ba ni nga xamante ne nii ci la koy def mooy mu tàng jër ba nga xamante ne nii da koy mën a xóoyal xaala mu ne aatuuni ay wanag bi ngeen ko defee noonu lépp mooy doggi feer yooyu la aatuuni jox leen ma nga xam ne day xonq ba mel ni moom mooy safara ci boppam bam melee noonu nga xam ne mooy tëgg bi da koy mandi ki nga xam ne mooy forgeron bi wala mécanicien mécanique bi mécanique bi bu fer bi melee noonu da koy mën a jëm gënti ak ki nga xam ne mooy métallurgiste bi ki nga xam ne lay liggéey ci yooyu xam na ne noonu lañ koy tàngale bam tàng xonq bu ko defee ñu man ko ñu man koo di lem di ko defee nu nekk man cee defar ay raay man cee defal yoo xam ne day rond am yoo xamante ne day carré yenn yoo xamante ne nii day nekk rectangle yooyu nag bi nga xam ne ci lañ ko tàngal ba mel noonu nag mu ne leen nag aatuunii ne jox leen ma ko offre alayhi qitra ma jël li nga xamante ne nii voilà qitra bii lañ doon wax mooy li ma doon wax sànq ñii ne cuivre la ñii ne li nga xamante ne nii mooy mooy mooy kii la rek ci verre bi la am ñu ne laaj yooyu wallahu ta'ala ñu ne ci loolu la jël daal di ko ciy sóob boole ko feer bi nga xam ne moom la defaree li nga xamante ne nii moom la jël sóob ko ci loolo la nga xam ne mooy barrière bi muy dem de suñu boroom nag ne gis nga ba mu ko defaree ba mu baax noonu la famastata'u famastata'u ay yadharu mooy ne gis nga waa Yaajuuj ak waa Maajuuj bi Sayidina Zul Qarnayn radiyallahu anhu defaree feer barrière boo bële léegi defare ko noonu ci weñ ba bare sotti ci li nga xamante ne nii mooy cuivre boobale ak li nga xam ne wala përëm boobale mbir mi dëgër këng gaa yi fa masata'u manatuñu de manuñu woon an yadharuhu ñu daal di koy jël ndéeru daal di yéeg mbir mi daal di koy escalader yéeg jàll manuñu ko fa masata'u lahu naqba te mënatuñu ko woon fëkk ñëw fëkk ko ba man cee jàll mënatul woon a nekk fii nag la nettalib Seydina Dul ni léegi nag bi mu ko defee ba pare mu ne leen xaala mu ne leen nag hada lii yéen waa dëkk bi rahmatun min rabbi lii de yërmande sama boroom la mooy moo leen defal lii ngir ngeen mën a nekk ci jàmm dàqal leen ayu Yajuuj ma juuj fa idaa jaa wa'du rabbi waaye gis nga nag bu sama bésu mooy bu dëggee bu x agsee sama digub borom bi mu dig mooy buy jege ja'alahu dakka barrière bii ma fi def barrage bii ma def dina ko rumbux dina ko toj mu rumbuxoo de wa kaana wa'du rabbi haqqan te sama diggu borom dëgg la woon te dëgg lay doon te du nekk lu ñuy changer de fii nag la mbir mi yem léegi nag dina ñëw ci li nga xamante ne moo ci tegu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana